ñu ngi woon ba léegi ci njàng yi ñuy jële ci ghazwatu Xaybar ñu ngi woon ci jotaay bi weesu gisoon nañ lépp li nga xam ne mooy tourner autour de masalaay mbaam sëf xaraamal gi nga xam ne la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xaraamaloon Xaybar mooy li ñu ci yóbbu woon waaye gisaale woon nañ ci après loolu animo yi nga xam ne dañoo dagan ku lekk ñu lekk seen yàpp ak animo yi nga xam ne dañoo xaraamal ku lekk seen yàpp yi xaraamal lañ gis waxoon nañ la boo xamee yi ñu xaraamal ñoo yenn yi ñu daganal yi ñu tuddul mooy yi nga xamante ne mooy yi dagan ndax al aslu fil ashyaa'i al ibaaha liy cosaan ci mbir yi mooy dañoo laab comme li suñu boroom ne wa saxara lakum maa fi ar maa fi samaawaati wal mu ne ma tàggatal leen doomu aadama yi maa fi samaawaati li nekk ci asamaan yépp <clears throat> wa maa fi l ardi ak li nekk ci suuf yi jami'an mbooloom seen ma tàggatal ko ngir yéen lépp mu tukkee ci man borom bi ma defal leen ko muy xéewal looloo tax al aslu cosaan toute chose par nature et licite sauf sauf bu dee ne dafa am lu ñëw ne nag luy wane ne ah tey nag la nga xam ne regle bu générale boobu day deñ ndax suñu borom nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam day nee na yanhayaanikum an luhumil humuril ahliya mathalan comme bi mu ci génnee nag ne bii moom daganatul dañuy daganul dañuy xam ne kon bii daganul léegi ñu continuer ci yim tuddul woon ñu daal jàpp ne yooyu dagan la kon ginnaaw loolu incha allah kon ñu ngi woon kon ci yonent mi alayhi salaatu tere keroog comme ni nga xamante ne noonu lañu ko gise woon ci biir nettali bi ghazwa bi kon gisoon nañ ne euh, dafa tere woon li nga xamante ne an ukli an akli luxuumil xumuril insiya awil ahliya kama sabata fi saxiixayni wa geyrihama comme ni mu saxee ci saxiixayni comme niñ ko gisoon ak yeneen téere yi ak téere yi magaasi yi waaye ci jataay bi weesu am na lu ma la ne woon ci digal bi aleyhi salaatu wassalaam digal am na riwaaya yu ne keroog bi mu nee moom aleyhi salaatu wassalaam fa ahriquuha digal ki nga xam ne moo koy jottalil laata takulu minha wa ahriquuha comme ni ñu ko gisoon bu leen lekk ci li nga xam ne mooy yàpp mbaam sëfii te ngeen këpp ko ci cin yim newoon dafa waxaale nañu ko nañu nañu toj cin yi mu newoon bi ñu bi mu waxee loolu moom saxaaba yi radiyallahu anhum ne ko est-ce que duñu ko raxas bañ koo toj moom alayhi salaatu wassalaam mu ne waaw léegi raxas leen ko te bañ koo toj kon loolu moom la ko mel ni imaam ibn al qayyim al jawziya raxmatullah alayhi waxoon nañ la jataay bi weesu gisuñu woon moom li mu waxoon mooy dañ ko sute woon ndax Euh, côté biñ newoon la même bu dee ne indi na loolu mooy indi na di wax ci wàllu alxumurul ahliya cause yi tax ñu tere ko ak yu mel noon ñeenti cause yi nga xam ne moom lañ ci gisoon ak euh, bon am na yenn njariñ yum ci génne waaye dañ ko sute woon ndax il fallait ñu def loo xam ne tarkiis sinon euh, moo doon gën a kii ko di topp moom li mu wax léegi moom mu ne par exemple ci loolu waxoon naa la ne am na masala usuliya boo xam ne génn na ci nettali boobu noonu mu ne toj tuur leen ko te ngeen toj cin yi ñu laaj ko ndigal waaye ndax duñu ko bàyyi noonu bañ koo toj mu ne leen waa kon bu leen ko toj raxas leen ko te ñu raxas ko mu ne leen waaw moo tax mu ne moom imaam ibn al qayyim ci azzaad di zaadul maad fi hadi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa minha bokk na ci li ñuy jànge ci qissatu xaybar jawaazu nasxil amri qabla fi'li fa inna nabiya sallallahu alayhi wa sallam amarahum bi kasril quduur thumma nasaxahu anhum bil amri bi ghasliha moom imaam ibn al qayyim raxmatullahi alayhi mu ne bokk na ci liñ ciy jànge wa minha bokk na ci mooy waxoon na le fasl mooy buntu la woon buum chapitre bumu ne woon faslun fi ma kaana fi ghazwati xaybara min al ahkaam al fiqhiyya mu ne faslun bunta ngi faslun wala chapitre ngi boo xam ne fii ma kaana ci li nekk fi ghazwati xaybara ci xareb xaybar min al ahkaam ci al atte yi nga xam ne ay fiqhiyya ko jóg ci foofu la ne wa minha bokk na ci àtte yooyu ñuy jànge fii ci ghazwatu xaybar jawaazu nasxil amri qabla fi'li possibilité charia bi daal di digle am mbir laata nit ñi di ko def mu dal di koy abroger mu daal di koy abroger waaye lii mooy règle bi daa loo ci yokk mooy moom dane jawaazu nasxil amri qabla fi'lihi fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amarahum bi kasri al-quduuri thumma nasahu anhum bil amri bi ghasliha point mu jàll ci beneen mais fii am na benn loo xam ne moom tudd ko mais loolu dafa jara a leeral ndax sinon nit mën na foog ne loolu dafa possible ba léegi non ndax li abrogé loolu yonent mi alayhi salaatu salaam moo koy indi wala alquran mooy yonent mi alayhi salaatu salaam moo koy indi ci alquran wala ci sunna wala ci xadiis yi kon comme que yonent mi alayhi mooy jamonoom. bi mu nee ci kaw suuf di dund fële Medina loolu la woon mooy boobu la loolu possible regle bi moo tax ñun dañ koy xam dañ dañ koy xam nii mais du loo xam ne ñun dañ koy appliquer mënuñu ko appliquer ndax ñun léegi ndax bi ñuy ñëw moom bi mu génnee àddina alayhi salaatu wassalaam bi mu faatoo mbir yi dafa lan sharia bi dafa tëj amatul dara al yawma akmaltu lakum ko wa at aleykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina loolu la alquran wax al yawma wax ko ma mi aleye satu salaam keroog ñun ñépp al yawma tey ca xajjatul wadaa atmamtu lakum diinakum ci laa matale li nga xam ne mooy seen diine diine ji sharia bi komple na waaw nga xam ne suñu boroom da ko doon wàcc ala muksin nga xam ne par ay étape la ko doon indi ak selon xew-xew yeeg yooyu àtte yi muy wàcce nga xam ne dara day xew duñu xam àtte bi suñu boroom yebal naa Jibril mu indi alquran ne àtte bi lii la wala suñu boroom daal di koy wax yu directement wax ko yonent bi alayhi salaam xamal ko ko mu joxe àtte bi comme fii ci xumurul ahliya ci yàpp mbaam sa fii keroog nag bi mu jeexee la ne ko al yawma tey akmaltu lakum diinakum matal naa leen seen diine wa atmamtu alaykum ni'mati ma matal ci yéen xéewal gi nga xam ne man borom bi moom laa doon def ci yéen allahu akbar wa raditu lakum ma gërëmal leen al islaama leen ñeel leen al lii di lislaam diinan diine moo tax mu ne inna diina inda allah al li nga xam ne mooy diine dëgg-dëgg fa yàlla yàlla benn diina kese la reconnaître mooy l'islam dinañ ñëw mas naa ko fi digge de euh, ci alquran aaya yi nga xam ne ñooy wane yooyu ci yonent yi alayhimu salaatu saam yi nga xam ne ñoom ci seen bopp dañ doon wax waj'alnii musliman wa tawaffanii musliman allahumma gis nga suuratu yuusuf ba muy jeex la wax naka noonu seydinaa ibrahim loolu la wax yooyu yëpp nag dinaa leen ko masa répertorier benn jour incha allah ñu xool nga gis loolu yonent yi alayhimu salaam ku ci nekk ni mu doon waxee buur yàlla mu boole ko ci ñi nga xam ne ñoo ñu wommatu te ñoom ñooy imaamul imaam imaamul xalqi alayhimu salaatu wassalaam ñooy imaamu mbindeefu yàlla yi ñoom yonent yi alayhimu salaatu salaam eh, léegi kon mooy loolu la kon mooy jawaazu bu ne jawaazu nasxil amri possibilité ñu abroger mooy nasaxal ab àtte laata ñu koy def loolu mënatu la ne ndax ñun àtte ñun suñu jamono jii nii mooy ne li fi yonent bi alayhi salaatu salaam àtte yim fi digle yim fi wàcce yépp am na ñoo xam ne appliqué nañ ko ñuy saxaaba yi njëkk nañ ko appliqué taabi'i yi appliqué ko ak ñi topp seen ginnaaw léegi nag manoo ne acte bee moom kenn appliqué bu ko léegi bon nañ ko nasaxalaa ah. ñun suñu sëriñ moom nasaxal na lële xam nga am na ñoo xam ne loolu lañ xamul <laughs> am na lu ci Cheikh Ndiouga <laughs> doon doon ma nettali loo xam ne mooy pourtant c'est le bon sens mais gars yi comme que xamuñu jànguñu xamuñu c'est bizarre mooy yow waa ji <laughs> mooy bon boobu mooy bon côté ndakaaru la woon fële ndakaaru point e bon léegi mooy benn affaire ndax gaay yi dañ doon euh, mu naan dañ doon dañu newoon ci tiima bool gars yi ji lekk léegi mais affaire yéet la woon yéet am ci biir ki ñu doon lekk am ku ne koo xam ne du mag noon quoi mu ne kii bi yéet bi daal xaw ma li tax gars yi mel ni ku ko dul lekk ndax kii dafa euh, kii quoi sëñ bi eh, ndax keroog bi ñu kii eh, bi bi bi sëñ bu mag bi nawe ci géej gi radiyallahu anhu moom jën yépp ñëw sujjóot ñëw jébbalu ba mu des moom yéeg moo tax duñu ko lekk bu <laughs> Chouaïbou Cheikh bu Baal nee na waaw loolu kay yoo taxoon sax ñu waroon ko lekk sanctionné ko <laughs> te ba au moins di xaw a teggi ñeneen ñi nga xam ne ñoom jotoon nañu jébbalu sax waaye ki nga xam ne kay dafa bañoon kook kay sanction bi moo waroon a nekk ñu koy lekk mooy affaire bi leen mooy kook léegi lan la doon wax que ne mbir mi bon mu bëgg caa tiiree ne comme si euh, sëñ bi sëñ bu mag bi radiyallahu anhu sëñ waa moom moo xaraamal lekk kii alors que euh, yéen moom muy mettre en garde ci affaire boobu kooku wax loolu que bon déedéet diine ji fii kenn du fi xaramal ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa daganal ak xaraamal loolu yonent bi sallallahu alayhi wa ba koy def <laughs> bon maire ya fa newoon nag mer nag maire ya fa newoon ndax ñoom niñ ko gisee pour ñoom dañu jàpp ne kon kii daa bëgg wax ne Sëriñ Tuubaa moom radiyallahu moom du du daganal ci diine ji mais bien sûr que du daganal ci diine ji <laughs> ak keneen keneen manu fee daganal dara. keneen du daganal leneen ginnaaw yonent bi alayhi salaatu am du avant moom nii après moom moom mooy daganal mooy xaraamal comme liñ ko gisee ci jataay bii weesu alaa inni uharrimu kamaa yuharrimu Allah alaa waawee alaa yëgu ngeen man maay xaraamal damay xaraamal kamaa keem ni nga xam ne yuharrimu lay xaraamale allahu buur yàlla loolu kay moom moo ko man lan moo taxoon bu masala yi ma soon ñëw Euh, euh, comme Seydina Omar radiyallahu boo xam ne xamuñu ci lu bari ñoom xamuñu ci mësuñu koo dégg mu dajale saxaaba yu mag yépp di leen laaj mais bu doon ne loolu la kay ki gënoon a yeey kay ci ci ci ci ci daganal aka aka jox aka xaramal kay ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam mooy xulafaa ur-raashiduuna yi ñoom ñi gën ci nit ñi ginnaaw yonent yi alayhi salaatu salaam Seydina Abu rek doonul woon xaraamal aka daganal laaj nañ ko wa faakihatan wa abba mooy lan mu ne xaw ko laa ilaha illa allah man abu bakar wa faakihatan lool ne ci suuratu fan la nekk ammayata wa faakihatan wa abba mataan lakum wa li an'amikum euh, non pas ammayata ñu laaj ko ko mu ne euh, fa ayyu sama'in fa ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tukilluni idha qultu fi diinillahi ma la a'raf aw ma la a'rif aw kama qala ma la a'lam seydina siddiq arrajulul awwal ba'da nabiyil ummati sallallahu alayhi wa ki nga xam ne ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën ci xeet wi ci lu ñu joyal moo gën depuis maam aadama ba ba kiy mujjee faatu ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wasalaam seydina siddiq moo ci tegu moom lañuy laaj ne ko wa faakihatan wa ban lu muy tekki a yaa seydina siddiq mu ne xaw ma fa ayyu sama ayyu ardin tuqillu nii waay waay ana ban ban ban ban suuf ban suuf ci suufu yàlla yi tuqillu nii moo may moo may àttan moo may moo moo may supporteeti moo may yenu supporté ma nangu ma ciy tegati sama suuf sama tànk sama ndëggu tànk wa ayu samaayin ana ban asamaan ci asamaanu yàlla yi ban seel ci seelu yàlla yi tudillu nii moo may moo may keralati ida qultu bu ma waxee fii diinillaahi ci diine yàlla ji mooy lislaam maa laa aalam loo xam ne man siddiq xaw ma ko as-siddiq radiyallahu anhu allahu akbar allahu akbar xam nga waxoon nañ la fi say yonent mi alei salaam laaj nañ ko mu ne xaw ma mooy daj dëpp gi moo wa ilayil muntaha fil ilm xam-xam ca moom la yem te malgré loolu buur yàlla nee na ko wa qul rabbi zidni ilma yonent bi alayhi salaatu salaam suuratu taaha lan na ko suñu boroom wax wa qul wax rabbi ee eh yow sama boroom zidni del dolli di ma yokk foo toll cers buy romb amul cers lu gën a gaaw cers moo tax <laughs> zidni nag ma ci yokk ilman xam-xam boo xam ne aw ma ko woon nga xamal ma ko moo tax yonent bi salaam doonul doonul du deñ du deñ ba nii may waxeek yow di xam yoo xamante ne nii démb xamu ko woon ci borom bi subhaanahu wa taala démb démb démb tak ñun amul kenn koo xam ne bon jullit bu normal boo xam ne moom dina ne yaa ñaanu yonent mi alayhi salaam bi ko borom bi ne ko ñaan ma ko que borom bi du ko may loolu effectivement may na ko ta da koy def cers bu ne ba li tax ma démb gii waaye waxuma démb tey ci suba gii rek léegi ma naan ci suba léegi cers bi ma doon wax léegi xam na ni loo xam ne xamu ko lool yow nga ne ma xëy yow da ngay waxal yonent ma lay saa saab lu amul ma ne la ah man waxaluma ko lu amul xam naa bu baax xadiis mutawaatir la man kadaba man man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan naar képp koo xam ne moo ko wax moom alayhi salaatu wassalaam mutawaatir jarul ñu naan diw soloon na ko mutawaatir mooy comme ni alxuraan mel mooy ne mbooloo mais ñi ko soloo ci saxaaba yi loolu moo bari mbooloo mu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhu jële ko ci yonente mi alayhi salaatu wassalaam mbooloo mu bari ci taabi'i yi jële wax jooju ci moom bu nekk xam nga alxuraan dinañ la wax naan waaye kii am Hafs giir waaye Hafs kii Warsh yu mel noonu kii Asim yu mel noonu mais loolu tekkiwul ne mooy moo tax bari na ñoo xam ne kenn dañuy jàngal Alxuraan mais xamuñu sax kuy Warsh ak Hafs xamuñu Warsh xamuñu Asim xamuñu Hamza xamuñu ñooñu ñépp xamuñu leen ñun ñépp xamuñu al yi gaa yi xamuñu leen sax ñu bari xamuñu ñuy ñooñu ay kalafa tax ñoom li ñuy jàng li ñuy wax du dëgg sii ma ne la man xam naa lool bu baax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom moo ñu xamal ne yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam ñoom te alxuraan ko suuratu suuratu suuratu suuratu Al Imran wala taxsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaat bal axyaun inda rabbihim yurzaqun bul mu ne bul foog te bul yaakaar bu lii foog tabul yaakaar ñi nga xamante ne dañ leen a faat fii sabilillahi ci yoonu yàlla ñooñu ko ne ay amwaat lañ dañoo génn àddina non bal li am ba des ahyaa'un ñu ngay dundu inda rabbihim fa seen borom yurzaquuna mu leen di wërsëgal mu leen di wërsëgal te al ilmu al ilmu mooy wërsëg gi gi gën a màgg moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam suñu borom bi fi mu ne ko ñaan ma ma ñaan ma ma lay dolli fi mu ko wax ñaan ma ma lay dolli ma ñaan lim ne ko ñaan ma ma dolli la ko waxu ko euh, waqul rabbi nii maalam déedéet neewu ko yow Seydina Muhammad yow sama soppe wi oh ñaan ma nee ma ma ma lay dolli alal waxu ko lool de waqul rabbi ij'al nii malikan wa ni mulkan aliman waxu ko lool de déedéet def ma buur ba pare yokku sama mbuur guur gu màgg waxu ko lool de waqul ni zidnii bahjatan waxu ko yooyu yépp waxu ci benn wa wa wa qul rabbi zidnii fathan yooyu yépp déet yooyu yépp waxu ko ak ubbeeku ndax loolu yépp xam-xam moo leen dugal xam-xam képp la ne ko ñaan ma ko ma la koy dolli waqul rabbi zidni ilman yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu jàngal a ah, bi ginnaaw bi alxuraan waxee loolu loolu mooy suhadaa yi ñi nga xam dañ leen a faat ci martyr te gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bien sûr que sax shahid la ndax li kii wax euh, mooy lii ñoom Seydina Anas wax que ne poison bi mu lekkoon Xaybar bii ci la faatoo ñetti at après loolu moo ko yëngalaat. te lool mooy li nga xam ne mooy di gën a dëgër insha allah léegi benn affaire a ngokk te lool gis nañu saxee ci xadiis yi Sayyidatu Aisha bi nekk sax saxee Imaamul Buxaari mu ko doon wax ne yonent ma saa saam ci boppam moo ko wax bi muy a faatu ne ko la ma lekkoon boobu mu ngi dagg ab hur yi sama buumu xol bi maa ngi koy yëg mu koy xotti kon kay kooku kay lool la looloo ko faat mu nekk shahid moo tax mu ne looloo taxoon Seydina Anas looloo taxoon ñu doon gis ni moom dafa faatu nekk shahid lool benn la mooy te suhadaa yi taalibe yi yonent yi lañ aleyhimu salaatu wassalaam même bu doon ne yonent boo xam dafa faatu kaw lalam sax mu ëpp doole fopp shahid boo xam ne dañ koo rey daggaate ko ci yoonu yàlla te loolu moom amul ñaar ñu taxaw di ci werante léegi yow bu dee ne ñi nga xam ne ñoom ñooy kii ñoom lañuy wër wërsëgal noonu lan ngay xalaat ñi leen gën a kawe te yonent bi aleyhi salaatu al ak isra wal bi mu fay dem comme ni ñu ko gise woon won ñu wan ne yonent yi aleyhi salaatu salaam bu leen fo bu ñu kenn foog ne fañ leen denc ñu nekk fa fa la ne noonu kese ba yawmal qiyaam ñu yëkkati leen mukk déedéet du loolu wa ah. gis nañ xoolal bi muy nettali al isra mu ne bi muy jaar di dem baytul maqdis romb na seydinaa Muusa aleyhi salaatu wassalaam ci xabroom muy julli muy julli xoolal benn bërëb a mu dem Jérusalem yéeg ci asamaan si dem jiit ji fe bi muy romb Seyna Muusa alayhi salaatu wassalaam mu romb ko ci asamaan yi comme ni ñu ko gise woon mooy ka romboon ca suuf te lool mooy Isra beeg Miraaj bi lu gaaw la as subhaanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjidil ila al masjidil kon muy une partie bu ci guddi gi la loo xam ne xafa xippi lépp xew na mooy romb na fi yonent Yàlla Muusa alayhi salaatu salaam ci suuf ci xabroom buntu Jérusalem laata mooy pa nekkul ci biir ci faubourg yi côté yooyu romb na ci xabroom muy julli mu gis ko mu nekk ci xabroom di julli mu yéeg ci kaw asamaan si romb ko fa moom Seydina Muusa alayhi salaam ba bi mu demee bay ñëwaat di ko romb ak julli yi mu neen ko yow sa julli ñaata julli lañ la jox mu ne ko cinquante mu ne ko man jarabtu bani Israël te ñoom ñoo gën a dëgër man expérimenté naa peuple bu mel ni benn Israël te ñoo gën a dëgër sa peuple ci bind kon sa peuple duñ ko man a àttan demal nga ñaan sa boroom mu wàññi la li ci gën a yéeme mooy bi mooy ba loolu yëpp xew yi muy dem ak a dem ba mu mat cinq mu ne ko demaatal mu ne ko ruus naa demaat laaj naa sama boroom ba ruus naa faa demaat moom alayhi salaatu wassalaam mu mujj dem mais bi mu demee mu wàcc ci saase Jérusalem baytul maqdis al quds ba mu fa demee fekkaat fa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ak yonent yépp rusul yeek anbiya yi ñépp nekk fa ay Seydina Adam mi mu romboon ci asamaan si mooy ñi mu romb ci asamaan si yépp fekkat na leen bi mu wàccee bi muy yéeg romb na leen bi muy wàcc rombaat na leen tàggu leen ba pare dajawaat ak ñoom ci suuf Jérusalem jiite leen ñoom ñépp loolu du réalité nga foog dangaa foog na loolu ay gént la kon loolu mooy yonent yi alayhimu salaatu salaam ñooñ bu doon ne dañoo nekk ci seen xabru noonu ñu denc fañ leen denc loolu lépp dina mën a nekk loolu lépp dinañ mën a nekk kaaw Seydina Musaa bi nekk xabroom di julli te danga naan mais ku ku faatu taklif wàcc na ci yow mooy ak toggu jëf wàcc na ci yow mais yonent yi alayhimu salaatu salaam dépassé nañ foofu waxuma la ñoom rek am nañ ci taali nit ñi seen taalibe yoo xam ne dépassé nañ foofu seenu génn àddina tekkiwul ne seeni mbir fara jeex mukk duñu deñ di continuer di continuer di avancé di di di di xam yoo xam ne ñoom bi ñuy dund fii xamuñu ko woon waaw kon lool la moo lool moo tax euh, euh, <laughs> xam nga loolu mooy lu jar a expliquer ndax léeg-léeg nga dégg euh, surtout côté ahlu tasawuf euh, euh, radiyallahu anhum ñuy wax yu mel noonu mais léeg-léeg du ñu expliquer affaire dañuy ñëw rek wax ko noonu bu ko defee ñenn ñi commencer di douter naan bon ñii lii ñu wax nii est-ce que dëgg la <laughs> waaye lii est am na gaa yi gaa yi nag dañoo ëppal quoi mais mooy du ëppal mooy ne law yow ndax ba toute façon affaire yi loolu la mooy texte yi nga xam ne ñépp ci d'accord seenu guwér mooy yi ma la fi wax nii Isra ak Mi'raj bi te yooyu yëpp defoon nañ taxrij beeg ak affaire yooyu mooy ne yow bu dee yow d'accordoo ci lool naka ngay expliquer yonent Yàlla Muusaa yonent ma lay sar sam romb ko xoolal yonent Yàlla Yunus yonent Yàlla Yunus alayhi salaam mais yonent ma lay sar sam nee na romb naa ko muy muy muy talbiya naan labbayk allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulku laa ilaha illa ant laa sharika lak labbayka muy def talbiya labbayka wuyu la labbayka wuyu la allahumma yow suñu borom labbayka wuyu naa la mu muy romb yonent yàlla yunus yéeg ci mbaam la wax di talbiya te yonent yàlla yunus dencuñu ko naka la ko yonent mi alayhi salaatu salaam di dem romb ko ba pare mu fekkaat ko ñi nga xam ne ñoom la doon jiite Jérusalem mu fekkaat ko ca jumaa ja mu leen di jiite kooku bu doon ne fa ñu ko tëj fa ñu ko suuloon foofu rek la ne c'est fini loolu dina mën a nekk loolu day wane ne kon yonent yi alayhi salaatu salaam du seen xabru yi foofu rek lañ naan ñu ngi fii wala c'est fini parqué nañ ko fii la ñu ne c'est fini non. loolu moo tax ma ne la yonent bi alayhi salaatu wasallam du deñ di xotti maqaama rawatina sànq biñ la di xam ci yàlla loo xam ne li ko buur yàlla nekkoon wa qul rabbi waxal ne buur yàlla yow sama boroom rabbi gis nga mu santre ko ki nga xam ne moom yow yaama moom keneen moomu ma yow mi nga xam ne yaama yaama yar bi ma def may màgg ba àgg fii mooy zidni yokk ma ilman xam-xam boo xam ne ci laay gina di màggal di gën yokk sama xam-xam kon loolu la yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam moom moom laaj nañ ko mu ne xaw ma xam nga woon naa mooy daj dëpp gi mu ne day laaj Seydina Jibril Seydina Jibril ne man xaw ma xaaral ma laaj borom bi Seydina Abu Bakar ngi ñu laaj ko wa faakihatan wa abban mooy lan mu ne xaw ma ana ban suuf moom ma yenu laay mën a teg taxawati ana ban seel moo may tiimati di ma keral bu ma waxee ci diine yàlla ji lu dul noonu yàlla allah yaa mashayikh kama yaqulu al Éthiopie ya cheikh al <coughs> eh, yi dama leen di laaj <coughs> mooy ñun suñu jamono est-ce que ñun seetaan nañ gravité wu euh, wax yi ngay dégg mu tasaaroo lool rawatina ci réew jullit ñi moo tax may wax ak surtout rawatina suñu Sénégal bi nga gis ay ay dajjaal yoo xam ne kàcckat yu mag lañ yoo xam ne mais dama foog ne ñoom dañoo xëy tout le temps dañ naan naa def buzz ñoom c'est ça ils sont en quête perpétuelle lu ñuy wax le buzz du buzz mooy ne ñoom foo leen fekk ñu ngi wër bës mooy di bëgg rek nit ñi ne hee diw tout le temps ñu leen di tudd léegi mais xanaa ñu lay tudd ci lu baax boobu mais ñëw fekk loo xam ne lu sharia yaxal la nga ñëw wax fi wax yu tumuranke ne lii nii demewul noonu di gëmloo nit ñi ne yaa gën a xam te loolu jarul sax ngay kii ku ku ku àlluwaam sax bu kiiwee tuuti war a xam ne yow waxoo dëgg te nooy gën a wax sa ñàkk wax dëgg nag di gën a te nag buur yàlla xam nga dafa tàggat ñoo xam ne moom diine ji du moomeelu baayu du moomeelu baayu kenn du moomeelu kenn laa wax du baytu maalu kenn ku ci sonn ci xam-xam bi te yàlla tax buur yàlla dina la ko jox amul kii baayam a doon sëriñ bi gën mag ci kaw suuf que ne automatiquement baayam jóge na fi moo ko doon loolu amul wax naa leen fi monsieur ñi ñu jàpp ne ñoom peut-être sax seen seen même dafa tuub monsieur Calvados xaw ma nan monsieur way Barthélemy xaw ma nan Patrick Mendy ñooñ nga xam ne même bu dee ne dañoo tuub kooku noonu door tuub tey bu góorgóorloo mën naa xam ci diine ju loo xamante ni nii sëtub Seydil Hadji Malick wala sëtub doomu Seydil Hadji Malick ak sëtub Sëñ tuubaa amuñu ko man naa nekk di yow loo foog xam nga ñun wolof moom benn affaire la mooy ñun dañuy ñëw tënk mbir yi ci ñenn ne lii la ñii la jeex na kenn manu leen a raw loolu amul loolu moom mooy wax ji dina ñàkk nekk dëgg ndax bu boobaa yow yaa tënk li yàlla yee laqad hajjarta wasi'an la yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon kaw kaw ba ne ko laqad dëgg-dëgg yow li nga bëgg mooy xajjarta bam ne ko al bam ne allahumma arhamni wa muhammada wala yarham ahadan ba'dana kaw kaw ba ñëwoon tuur ndox ci jàkka ji radiyallahu anhu ñu nar koo pamti pamte yonent mi alayhi salaatu salaam ne saxaaba yi da'uhu la tuzrimu bu leen dagg sawam ay tuur ndoxam bàyyi leen ko bam mu pare mu ñëw expliquer ko ne ko in hadhihi al amk inna hadha al wax ko ne ko fii nii fu ñuy jaamoo yàlla la so yu salte yi waruñ ko fee def wax ko ne ko fii ngir ngir sant yàlla la tudd yàlla la ak julleek yooyu la pour lool la mais du pour fu ñuy après mu gis makaarimul axlaq yooyu nga xam ne la ko yeneen ci ma lay saar wan mu daal di kontaan tàllali loxoom daal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ne allahuma eebuur yàlla irham ni yërëm ma man wa muhammadan ak seydinaa muhammad mii sallallahu alayhi waaye nag boo ñu yërëmee ñun ñaar ba pare wala yarham bul yërëmate kenn après ñun ñaar yonent ma la saa saa ne ko déet waaye déet laqad hajjarta waasi'an yow de yaa ngi tënk di délimiter di tuutal loo xamante ne lu yaatu la ngir ma yàlla gi mu ne wa rahmati wasi'at kulla shay'in nga bëgg koo yemale ci man ak yow kese <laughs> waay waay waay yaatalal jéew bi waay ñépp xaj nañ ci de laqad hajjarta kon loolu la mooy ñun nag loolu lañ bëgg dañuy jël famille yu ñu neex ñu ne ñii nii ñoom ñoo war a xam mbir mi manuñu leen a raw yow boo nee yow manoo leen raw loolu sa affaire la d'accord nañ reconnaître ne manoo leen a raw mais nag bul taxaw kanamu ñi ci des ne kenn mënu leen a raw yow yow nit boo xamee say say say say incapacité yemal ci say incapacité booy wax waxalal waxal li nga xam wama shahidna wama wama shahidna wama alimna wama shahidna illa bima alimna walla ñun duñu seede lu dul lu ñu xam seede li nga xam yow kay te buur yàlla boo tënkee sa bopp fa nga tënk sa bopp ana inda zanni abdi am loolu bi wax man daal fa sama jaam <laughs> njortu gu fa njortam yem ci man foofu laa yem ci moom boo jàppee ne buur yàlla du la defal dara mais du la defal dara boo jàppee ne yow moom ci caniveau yi rek ngay ne buur yàlla bala ci caniveau yi mais boo jàppee ne man li ñépp am man naa koo am buur yàlla nga gëm ko tam jàpp buur yàlla kese tax dina la ko may dina la ko may dina la ko may yow kay moo tax nekk fi naan ay doomu ñoom sëriñ diw kenn manu leen a raw lool yow waxal ne yow manoo leen raw te lool sax sa wax jooj sax peut-être jamono ji nga koy waxee foofu nga tollu mais boo góor góorgóorloo tuuti buur yàlla wan la yenn yi di nga xam ne ñu bari bu alhamdulilah nit du tënk boppam du tënk boppam li ngay dégg ñuy wax ci téere di nettali naan wàllu yu sàngam nii la meloon nii la meloon ñu lay tiital ñooñu seen jamono noonu la woon ñun suñu jamono wàllu yu neneen la mel wàllu yu du ne kii mooy modèle mu mali yu nii la mel nii la doon dunde nii la doon def da doon isolé da doon nekk ca àll ba di bind di def nii kon ku ku ku melul ni moom doo wàllu yu loolu amul wàllu yu yée ngi ci métro yii yu Lyon yii di dox métro parisien yi métro Toronto yi métro Montréal yi métro Moscou yi njagajaayi Sénégal yi super yi wala yu yaa ngi ci di gor matt ko ñépp di ami problème yuñ dul mën a faj comme ña nga foog ne yow liñ lay nettali ci ñoom ñoom it dañ doon am problème yuñ mën loon a fajan ah. si waliyu buñ la fi tuddal nu mu màgg màgg màgg am na problème yu mu am yoo xamante ni ay jamono manu koo faj nit ñëw piis ko ay soxlaam du ko mën a faj yooyu nag bu ñuy nettali dañ la koy teggil dañ la koy teggil nga foog ne kon alors que du loolu modèle fii amu fi ab waliyu waaye tamit que ne waaye waliyu dafa war a nekk am cursus boo xam ne day xam. day xam xadiis day xam fiqh day xam kii day kii loolu tamit amul Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh bu kii bu bu bu bu bu bu bu bu bu Maroc est-ce que dafa amoon yooyu yëpp mais lim lim jàngoon comme ni ñuy jànge ci alxuraan mais est bu ma juumul weesul woon sabbih isma rabbikal a'la ba pare xutbu la woon weesu ko woon weesu ko si ci saar yooyu noonu foog naa boobu la wala yu mel noonu te pourtant te jàngul demul ci madaaris yeeg yooyu ak kii yi de ñu naan faqi bu mag bekk melul woon noonu fenn te ñi nga xam ne ñoo gënoon a màgg foofu noonu ci côté boobu dañoo mujj taalibeem bi ibnul mubaarak boobu ab kii al al al kii Euh, euh, taalibeem bi nu mu tuddati parce que euh, kii Ahmad ibn al-Mubarak al-Cheikh ah, Ahmad ibn al-Mubarak mais moo ne woon faqiihu jamonoom foofu mais dafa mujj nekk taalibeem moom li mu xam ci ci téere yi mais lool kese la xam mujj nekk taalibe koo xamante ne nii mais loolu lépp xamu ci dara mooy jànguleen mais xadiis boo ko fi wax. boo ko tuddal dina xam ndax xadiis bi wér na wala wérul te pourtant jàngu ko dina xam xadiis boo xam ne moo gën a foor sax yoo xam ne ñoo gën a foor yeneen yi da koy xam nga wax xadiis boo xam ne du noonu wala boo mawdu la wala boo xam ne mu xam ne lii nii noonu lii nii génnewul ci gémmiñu ñaari tuñ yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon mbir yi loolu la mooy mbir yi amul loo xam ne dañ koy takk naan non wali yu c'est comme ça mel cadre ci cadre yi dugg bu ci duggee baax na bu ci duggul doonu ko loolu amul de ñenn ñi dañoo looloo leen jamono yi jamono yi xam nga maa ngi dégg suñu sëriñ di ci wax euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu di wax yu mel noonu naan naan euh, dayana foog ne Cheikh Abdul Qadir Jeylaani bi ne woon Bagdad menn mu mag moomu Hanbali bu mag boobu waliyu bu mag boobu ndax référence référence ci wa ngiru Hanbali yi la te gis nga Cheikh ki eh, Ibn Taymiyya ni mu ko fonke bu ne Cheikhuna moom la ci moom lay tudd Cheikhuna bi muy wax mooy Cheikh Abdul Qadir Jeylaani moom lay wax gis nga demal téere mi Cheikh Abdul Qadir Jeylaani mooy mi eh, ta eh, ki Qadir yi sëriñu xaadir yi mais sëriñu se mais kooku fi ko cheikh fi ko fi ko ibnu tay cheikh ibnu Taymiyya tegoon ibnu Taymiyya men na mi nga xam ne ñi gën a virulent contre euh, suufi yi ñoom moom nee nañ mooy seen sëriñ mais fi mu ko tegoon tegu fa kenn daanaka tegu ko fenn tegu fa kenn mais référence ultime la woon ci ngiiru Hanbali yi mais du boroom umdatul ahkaam kan moo ko jàngal al-Maqdisi boobu kan moo ko jàngal ah al ak tamit boroom kii eh, al-Mughni ibnu Qudaama ñooñ taalibe ñan lañ xoolal al bala ngay xam xoolal <laughs> demal nga liir al-Mughni al-Mughni presque ci ngiiru Hanbali mais fiqhul muqaaran la fa def fiqhul muqaaran la def mooy waxul nekkul rek di traité bon masala yi selon ngiiram moom ngiiru imam ibnu Qudaama al-Maqdisi di traité kese li ci Hanbali yi wax non fiqhul muqaaran Hanafiya yi Maalikee yi Shaafi'i yi rahmatullah te li mu def noonu loolu lu mel noonu la imam an-Nawawi ñëw def al-Majmu' demal nga euh, nga xool kan mooy sëriñam Cheikh Abdul Qadir al Jaylaani ñii na ñenn ñi Kaylaani voilà la ma kii bi waxoon irakien bi nee na ma fekk may am na lu ñu doon wax benn irakien bu ma xamoon fii Lyon euh, mu mu mu ne kii fekk ñuy wax ci loolu maanaam Cheikh Abdul Qadir Jaylaani mu ne ma ñu ne mu ne ñun Kaylaani oh naqulu ya Muhammad nahnu naqulu Kaylaani mu ne ñun kaylaan yi lañuy wax mu ne ma noog ñun kaylaan yi mooy waaw dañ koy wax ñoom kay au lieu jaylaan yi ñoom kaylaan yi bon loolu voilà mooy moom moomu noonu mu naan <laughs> mu naan nga foog ne nam doon dunde Bagdad ak noonu noonu noonu bu ñëwaatoon bu doon dund jamono yii nii suñu jamono yii noonu lay dunde mais du dund noonu du dunde noonu <laughs> si ndax dañ ñoom loolu mooy boroom xam-xam tamit boroom xam-xam day day day mooy ni jamonoom mel noonu lay mel gaa yi dañ naan doomu jamonoom la mais du doomu jamonoom moom mooy bàyyi jamonoom boroom xam-xam mooy bàyyi jamonoom mais du doomu jamonoom mukk al insaanu waaw bu ngeen ne al insaanu ibnu bi ati l'homme est de son milieu parce que milieu day e, e, effet ci moom loolu am na loolu dëgg la tamit dëgg la nit ba ci yonent bi alayhi salaatu wasallam da ngay gis ne yenn yi nga xam ne doonu ko woon lekk te pour pourtant dafa dagan da doon wax bu léegi la bu ñu ko newoon mais tax dafa xaraab mu ne déedéet parce que man fi ma jóge doonuñ ko woon du ñu lekk loolu nga gis ne kooku lan moo tax mu ne moom wax na ko mooy fi mu jógee habitude alimentaire yi ñu am dafa def effet ci moom kon côté boobu wax nañ dëgg côté boobu wax ju dëggu la ni mu doon solo parce que waa Quraysh noonu lañ doon solo pas comme pas yi nga xam ne dañuy yajurruuna siyaabahum di kii pour wane ne dañoo ay guerrier lañu ay ay pas yu màgg lañu ñoom Abu Jahlin yooyu di xëcc bu ko defee ñu naan ah jaa sayyidu Quraysh non pas noonu déedéet mais mooy. ñi nga xam ne ñooy ñi ñi nga xam ne ñooy ñi ñi ñi ñi ñi euh, ñi nga xam ne ñooy modèles yi ci ñoom ñu ñu kii noonu lañ doon solo ñi nga xam ne ñi ñi nga xam ne dañu jàppoon ñu doya di lañ te ñoo ñu kii lañ noonu lañ doon solo moom muy solo noonu tamit di teg isaar ak ak ak ak rida ndax noonu lañ doon solo mooy wàllu yu bi tamit bu ñëwoon fii loolu moo tax ñi fi nekk euh, da nga foog ne ay kos la ñuy dóor ay kos nga naan waa jii ni mu bëggee àddina fii mu ne ndekete yoo boo moywul yow ka nga jàppoon ndax ca àll ba la doon dund kii wa ko raw fopp comme ni yooyu tuddoon nañ ci ci Cheikh Omar euh, yenn nii Cheikh Abdul euh, Cheikh Abdul Aziz moo ko doon wax euh, ad-Dabbaax diñ la wax sànq ci Ibriz yenn nii Seyna Cheikh Cheikh Cheikh El Hadji Omar indi na ko ci kii bi daal ci ci Rimah mooy yooyu am nuñ ci tuddoon te boo ci bëggee lu gën yaatu nga dem xool chara bi ci suñu sëriñ def tamit mooy mooy chara bi muy bi muy léegi mooy ne yow lool la mooy ne gis nga mbir yi loolu la affaire yi loolu la ah yu dund nañ koy kale noonu mooy yow bu dee ne ñooñu yonent yàlla mu saab saab Seydina Abu Bakar ji naa Jibril Seydina Abu Bakar ñooñu lañu laaj ñu ne xaw ma. kon ñun suñu jamono war nañu seetaat suñu bopp bu la fi nag benn dajjal kazzab ak ku mën doon baayam ak maamam bu la taxee nga we nga li fi leer yonent ba lay saab-saab daal di koy jàngale mu leer nga bàyyi ko fi parce que doomu sëriñ diw mi ñu naan sëriñ la nee na lu wuteeg li yonent ba saab-saab jàngale ñépp xam ko goxu àddina bi foo man di dem boo demee fële ca Mongolie Afrique du Sud Brésil États-Unis Canada Makka fépp foo dem Groenland boo demee boroom xam-xam yu leer ya fa ne ne lii la yu xadiis yi lii àtte sàngam lii la ci yonent ma la saab-saab wax yow nga bëgg fee bàyyi loolu lépp topp waxu koo xamante ne kàcckat international la même bu dee ne kaala ga rëy na xees na walla weex na wala wala ñuul na wala leer na loolu du ci dara ay ñu naan moom boo gisee xar kanam gi xam ne ku sell loolu moom demewul noonu loolu demewul noonu am na kaddaab yoo xam ne xoola xoola Abu Lahab ni mu rafete woon Abu Lahab mais Abu Lahab rafet la defoon loolu gisoon nañu ko jël teg ci mais rafet goo xam ne taar boo xam ne est-ce que loolu daa wane ne Abu Lahab ku baax la moo tax dafa leeroon weex rafet mais mais lu loolu tekki ay dafa leen moom de boo ko gisee rek leer bi dégagé wu ci loolu dara loolu ay impression la boo am kese yow loolu mooy leer xanaa kon yow ku xeesal leer léegi mbir yi du loolu kon mooy gis nga ñii loolu lañ doon wax buñ leen laajee lu ñu xamul ñu ne xaw voilà xamuma loolu moo tax. kon bu ñaatee ci li sëñ Ndiouga doon wax laa mooy nekk wax na dëgg mais naka la mais diine ji yonent ci nawet sax sax moo doon xaramal jeex na kon nag kenn manu fee ñëw naan yéet dafa xaraam parce que mooy loolu mooy wax dëgg yaa ngi waxal kooku mooy xamuñu nag mais comme que xamuñu mais. li lii calamité mooy bu dee ko xam dafa commencé di wax wax yu mel noonu ba nit ñi jàppee ko ci moom te léeg-léeg gàmmukat yi ñooy commencé wax yu mel noonu di ko wax mu di ko wax mu siiw ba mujj dugg nag ci registre des wax yu dëgg yi nag ñu jàpp ni lii moom gis nga boo taxawatee weddi ko sax kooku moom war nañ koo duma war nañ koo bantal alors que lan moo tax mu naan lii amul te yàlla xam na ay li yéwén demewul mooy amul kon jawaazu nasxi kon sa imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi mu ne min wa minha bokk na ci li ñuy jànge ci ahkaam yi ci àtte yi ci ghazwatu Xaybar jawaazu possibilité nasxul amri abrogé am ndigal bu yonent ma ne saa saa digle ne def leen qabla yi avant ñu koy def ndax lan dane toj leen cin yi laata ñu koy toj ñu ne ko ndax mënuñ ko raxas mu ne waaw ñu daal di koy raxas naka noonu loolu la waxoon tamit ci sàngara ba mu waxee ne kii ba pare mu ne wa wa siru ak euh, kii après ngeen toj wa ak siru ngeen toj li nga euh, euh, yi muy nekk ak ci yooyu récipients yi ñu wax ko mu ne léegi kon raxas bi ñu proposé ko raxas mu ne waaw mais kon loolu mooy kon qaida bi c'est juste pour ñu xam ko mais appliqué wul ci ñun ndax charia bi tëju na kenn mënatu fee daganal dara nit mënu fee xëy par exemple moo tax suñu borom naan waman waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba ana kan moo dàqatooñ amul amul ku dàqatooñ ci nga xam ne iftara day duural ala allahi ci kaw yàlla kadiban ay kàcc di waxal buur yàlla lu amul di sosal buur yàlla loo xam ne amul waaw ñi nga xam dañu toog de xaraamal wa hada xalaal li yépp taxu ngir ngir lan lii dag xoolal suñu boroom wax na ko naan lii dafa dagan lii dafa xaraam ngir rek am benn bu benn benn considération ak benn lu ñuy am ci li nga xam ne mooy kiiwu nit ñi alors que loolu dara loolu dara kon loolu règle boobu bu am solo la Euh, te yooyu nag dañ koy xam comme niñ ko waxe mais du loo xamante ne ni mooy euh, lu ñuy jëfe la bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi tey leneen laa bëggoon a waxtaane mais lii nii bi ñuy commencé la ci sama xel dem euh, ma ne naa lii li imaam Ibnul Qayyim wax te junjoon nañ ko bi passé ne nettali boobu am na règle usuliyya boo xam ne di ciy génn léegi kon nañ continuer foog naa li ma naroon kii ndax xaju fi ay di di presque dix minutes onze minutes ñu dese te bu ñu ko naree jël loolu moom lool kese mënoon nañu jëlal waxtu bi yépp mais xam naa tey dañ koy baax léegi kon ñu continuer li imaam Ibn al-Qayyim wax mu ne wa minha bokk na ci ahkaam ci àtte yi ñuy jànge ci ghazwatu li nga xam ne mooy Xaybar anna ma la yukalu lahmuhu la yutahhar bi zakati laa jildahu wala laxmahu wala dabixata bi manzilati mawte wa anna zakata innama tu'malu fi makulil laxmi eh, kii imaam ibn al qayyim rahmatullah alayhi mu ne wa minha bokk na ci liñ ciy jànge anna maa laa yuqalu laxmu laa yutaharu bi zakaati laa jildahu wala lahmahu wa anna dhabihatahu bi manzilati mawtihi mu ne lépp jàng liñ bokk na liñ ciy jàngi këne lépp loo xamante ne du ñu lekk yàppam laa yutaharu bi zakat nga rendi ko mooy animaux yiñ gisoon bii passé ne yooyu dañ koo xaraamal dafa xaraama lekk son son son leur consommation impropre à la consommation les animaux non leur viande et impropre à la consommation animaux yooyu noonu comme gaynde segg till yu mel noonu mooy ne yow manoo ne bon damaa bëgg mu lapp léegi ni may def mooy dama koy rendi mu ne yi nga xam ne lii du ñu lekk seen yàpp laayu yu taxaru du lapp bi zakaati ci rendi ko laa jil dahu du ne man par exemple man damaa soxla woon powu gaynde bi de mais gaynde xam naa ne yàppam dafa daganu la lekk léegi kon ni may def damay jàpp gaynde gi rendi ko <laughs> jàpp gaynde rendi moom mooy da koy anesthésier ba pare boo ko naree rendi mu ne cocc <laughs> dinañ xam kañ lañuy ree rek yaa koy rendi wala moo lay reere nga xam danga koy anesthésier ba pare door koo mën a rendi xanaa laa jildahu du caagante ne deram mooy deram du du li nga xamante ne du rend bi du rend bi moo koy moo koy moo koy laabal du ma ne damaa soxla poowu gaynde bi kon naa ko rendi ba pare comme que xam naa ne moom yàppam daganul mu ne wala laxmahu re eh, yàppam tamit du ne man bon tere nañ yàpp gaynde mais loolu xam naa mooy bu méddee non non yonentu Yàlla saa dane naha an akli kulli dhi siba yonentu Yàlla saa dafa tere ñu lekk lépp loo xam ne dafa am ay seel ay kuro te bokk ci li nga xam ne mooy ci ndegment yi te gaynde ci la kon nga rendi ko taxul lan wala segg wala till wala bukki taxul yàppam dagan na wa anna dabihatahu bi mansila nga rendi ko mu ne bi manzilati mawti mook mook nga re mook nga mook mu dee naturellement moo yem mooy mid mooy de toute façon comme si mu dee woon naturellement ak nga rendi ko moo ci yem képp du du du laabal nii yàpp bi duy laabal nii der bi ñoo ci yem mu ne wa anna zakata te li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy ak reen di innama tu'malu ci ñu koy def ne mooy fii maqulil lahmi ci li ñuy yoo xam ne dañ koy lekk xam nga lii loolu la wax foofu la ndax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am ñoo xam ne masala bi nga xam ne mooy ci wàllu der der est-ce que mën nañ koo laabal mooy ndax deru animal est-ce que mën nañ ko utiliser laab naam déet boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dafa am benn affaire bon ginnaaw waxu imam az yi bi nga xam ne boobu dafa kii que ne moom bon der moom de toute façon wulleeg yooyu yëpp moo mooy à part wax jooju noonu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo dañoo dañoo dëppoo ci benn affaire que ne bépp animal boo xam ne dañuy lekk yàppam comme xar bëy ak ñooñu bu ñu leen mooy bu ñu leen rendee ñoom seen der dagan na mooy mool mooy laab na der bi day laab ci saa si mooy du sobe moo tax nit ñi di ko utiliser nga gis après tabaski yi nit ñi di ko utiliser man cee defar li nga xam ne mooy fu ñuy jullee loolu d'accord nañ ci léegi nag mu des est-ce que mais animal boo xam ne mooy animal boobu bu dee rendi wuñ ko nag dafa medd mooy xar mu médd cette fois-ci wala animal boo xam ne du animal bu ñuy lekk yàppam comme gaynde mu faatu mais der boobu est-ce que li yonent ne comme bam rombee nit ñi marra rasulullahi sallallahu alayhi bi shaatin hadith sayyidatu maymuna soxnaam radiyallahu maymunata bint al-haaris radiyallahu taala anha wa ardaaha ummul mu'minin mu ne xadiisam la seydna abdullah ibn abbaas it soloona xadiis bu mel noonu mu ne marra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi shaatin yajurrunaha fa qaala hal intafa'tum biha biha wala hal axadtum biha ba qaalu innaha mayta qaala innamaa yu sallallahu alayhi wa sallam innamaa yutahhiruhu al-maa'u wal-qarad yonent bi alayhi salaatu wassalaam sayyidatu Maymuna mu ne marra dafa romb bi shaatin ci benn euh, euh, kii dafa romb benn gàtt boo xam ne dafa faatu saxaaba yi radiyallahu anhu am mu rombaay saxaaba yu koy diri di ko yóbbu di ko sànni ji yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne leen ne leen law axadtum yenn yéen aka neexoon ci yeneen riwaay hal lan tafantum bi ihaabiha aka neexoon ngeen daal di jël deram bi utiliser ko ngeen jariñoo ci xa fa qaalu saxaaba yooyu ne ko radiyallahu anhu innaha mayta ne ko yonent alayhi salaatu salaam lii de médd la mooy kon ñoom xamoon nañ ne ci li leen yonent alayhi salaatu jàngaloon këne kon médd lu méddee mooy médd da comme alxuraan hurrimat alaykumul maytatu ñoom loolu lañ ci xamoon kon que dañ koo xaraamal ci ñun moo tax ñu ne ko ñu koy yëgal nag que lii du ñun ñoo ko rendi mais kiy médd la fa qaala mu ne leen yu al ma'u wal qarad yutahiruha dina dina mooy pas ngeen utiliser yàpp bi mais der bi hal lan tafantum comme lim leen wax di ihaa bi haa ci deram ñu ne ko médd la mu ne yutahiruha da koy laabal almaa u ndox wal xarasu ak neb neb neb neb xadis boobu imaam Abu Dawud ak imaam An-Nasa'i ñu ko ñoom ñoo ko solo léegi ci xadis boobu noonu masala boobu dafa indi masala boo xam ne bon du lu ñuy ñëwaat naan bon boroom xam-xam yi lii lañ ci wax lii lañ ci wax lii lañ ci wax non <coughs> duñ ci wax loolu ndax loolu day day gën guddal boo demee ci Bulughul Maram chara bi ci suñu sëriñ def radiyallahu anhu di nga fa am lu gën a yaatu loolu mooy yooyu yépp masala la boo xam ne bu bari wax la presque sept wax walla lu ko ëpp sept wax wala lu ko ëpp am na ci sept avis dafa am nag ci ñoom ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne par exemple euh, euh, yi nga xamante ne comme yi nga xam ne duñ leen lekk duñ lekk seen yàpp comme ay gaynde yi pour seen seen seen der dagan mooy laab mën a laabaat mooy danga nga koy rendi même bu dee ne yooyu yooyu yépp mooy wax yooyu yépp même waxu ngiru suñu ngiir bi imaam Maalik ak yooy yépp du yooyu wax yooyu insha allah gënu la dëgër li gën dëgër mooy waxu zahiri yi rahmatullah alayhim ñoom ñi ne der daal der mu der deroo deru mbaam xuux ak bu dee ne mbaam xuux am na der ndax loolu wute la est ce que mbaam xuux ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi est ce que mbaam xuux am na deram déet lool du avis unanime ah. non loolu wute la léegi ni mu demee mooy léegi bu dee léegi da ngay laaj experts yi dañuy dem laaji les experts yi nga xam ne ñoom ñoo kii ñu laaj leen est-ce que mbaam xuux mooy les experts yi nga xam ne bon ñoom ñooy kii yëngu ci yooyu te ñu nekk ñoo xam ne tamit bon xam nañ ne bon ñoom li ni mu demee la ñuy wax quoi ndax mbaam xuux am na der wii noo non ñu nee wii ñu xam ne way kon am na der buñ ñu nee noo xam ne kon mbaam lay laysa lahu jild amul der léegi mooy bi gën dëgër ci wax yooyu yépp set wax yooyu yépp mooy waxu xana euh, kii avis wu euh, <coughs> zahiriya yi rahmatullah alayhim ñoom ñi ne non der moom der daal makulul laxmi ak xayru makulul laxmeek yoo xam ne seen yàpp dagan na walla daganu la ci yem ndax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moom moo ko wax ci ayyuma ihaabin dubira faqad faqad tahur moom aleyhi salaatu wa salaam moo ko wax ci xadis boo xamante ne nii kii moo ko solo ayyuma ihaabin duriba non waaw waaw ayyuma ihaabin dubira faqad tahur loolu mooy as-sunanul arba'a ñoom ñoo soloo loolu ayyuma bépp mu dugal lépp loolu li taamim mooy dafa dafa dafa dafa far luubal lépp ci biir labal lépp ayyuma yonent ma lay saar saar ne ayyuma ihabi bépp der bépp nu der deroo deru lu ñuy lekk yàppam ak luñ dul lekk yàppam mbaam xuux bu ñu newoon léegi kon ñu xam ne mbaam xuux am na der ñu ne kon mbaam xuux ci boppam ayyumaa ci la dugg amul dara lu ko ci génne ihaa bin bépp der boo xam ne dubira des koo wulli waaw mooy loolu nag mooy condition bi mooy wulli ko wulli ko tane ko dëgg-dëgg tahura daal di nay daal di nay laab te loolu lu mel noonu tamit la seydna Abdullah ibn Abbas solo mu ne ida dubira e, e, e, al ihaabu faqad tahur yonente mi aleyhi salaatu nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida bees dubira daal di daal di daal di daal di tane daal di eh, nu mu tudd waaja nuñ koy waxee di eh, wulli al al ihaabu der faqat dëgg-dëgg tahura daal di lay làpte imaamu muslim ibn al hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi Abul Husayn moo ko soloo ci saxee bi kon loolu mooy li nga xam mooy li gën a dëgër moo tax léegi problème mu est-ce que man waaye sama dàll yi ma jënd der bi bon dégg naa ñu ne deru deru gaynde la deru panthère la non fekk daal nañu koy tane daal de toute façon laata ñu koy defar mooy yooyu yëpp dagan na dagan naa sol waaw dagan naa sol te boo ko solee julli mooy dagan na ndax du sobe voilà mooy laab na laab na ndax la kum ko laab na mooy du sobe loolu mooy li nga xamante ne kon mooy li gën dëgër kon tey gis nañ ñaari kii ci kii wu si imaam Ibnul Qayyim yi eh, voilà kon loolu la ayyuma ihabin dubira mooy même bu nee ne eh, jawaazu eh, kii maa laa yukalu laxmu loo xam duñ lekk yàppam laa yu taharu bi zakat wax na dëgg mooy loolu du ko kii laa jildahu laa jildahu waaw mooy zakat kese du ko du ko kii te ñoom mooy mooy nga di ko kese du tax mu laab comme li nga xam ne moom la ñeneen ñi wax ñenn ñi wax ci boroom xam-xam yi rahmatullah nekk boo ko rendee day day dëgër day ci day laab loolu mën na ko laabal après non mais loolu laabalu ko voilà ndax lu yonent mi alayhi salaatu salaam ne tuhuruha zakatuha tuhuruha ak laaba mooy rendiku voilà mais loolu noonu li gën a dëgër mooy du du yi nga xamante ne mooy yooyu la du yooyu euh, mooy li gën a dëgër mooy ayyuma ihabin dubira faqat tahur bépp der boo xam dañ ko kii euh, dañ ko euh, tëgg wulli day laab ta boo gisee nag imaam Ibnul Qayyim wax lii mooy ne ñoom seen ngir am nga imaam Ibnul Qayyim Hanbali la ñoom seen ngir muy ngiru imaam Ahmad rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne der ci boppam deru Médine mooy wulli ko du tax mu mu mu mu mu lan mu lappan voilà lool la lool moo tax mu mën a wax wax ju mel nii ne euh, doo xam ne du ñu lekk yàppam ba léegi lool la ñuy wax de waxuñ li ñuy lekk yàppam yoo xam ne comme comme mbaam bii mbaam suuf bi ñu ne woon boobu noonu da jël ko wulli ko taxul mu làpp voilà ndax ñoom lettre ba yonent mi aleyhis salâtou was salâm ñoom ci foofu lañ ko teg que ne li mujjee lettre boobu xam ba mu koy bind yenn yi dañu wute quoi waaye ñaata jour la woon wala ñaata weer avant muy génn àddina moom alayhi salaam ci la bindoon lettre boobu ne woon bokk na ci lettre bi te ne te bu leen jariñoo ci medd yi mooy ci kii ci der yeeg yooyu voilà kon nag ñoom ñu ne kon loolu mooy li mujjee kii ñoom looloo tax muy wax lii mais li gën a dëgër insha allahu ndax loolu noonu dafa am ittirab te bon ak après xadis boobu yi ci nekk léegi loolu ku ci bëgg am lu gën a nga dem ci bulughul maram bi sharxi sheykhina muhammadul mustafa radiallahu anhu wallahu taala ala kon tey fii lañuy ñuy yema ah, ndax suñu heure jot na fii la ñuy yem insha allahu taala bi jataay bii di ñëw ñu daal di àggale li ma naroon a waxtaane tey moo tax buur yàllaay dogal ah buur yàlla mooy man de bi may tàmbali ak lii yépp lii moom newul woon sax sama xel côté bii nii sóoraalew ma ko woon xalaatoon naa ko jataay bee weesu annoncé woon naa ko mais dama ko fàtte woon comme ni ngeen ma xame mooy sama xel dafa commencé mooy sama xel day làmbeer léegi loolu la mooy ne damay wax sax gis ngeen di wax ci biir wax ji jekki li may waxati sax ma fàtte li ma doon wax léegi loolu la woon léegi moo tax euh, loolu dañ ne woon dinañ lii nii ñuy nettali jataay bi weesu am na ab masala usuliya bu ci ne dinañ ko tudd après après nag fàttoon naa ko bi ñu ko bi ñuy waaj a com bi ñuy commencé ci la ci sama xel nag demaat ma ne kon nañ ko kii ma gis imaam Ibnul Qayyim di ko leeral foofu tamit ñu daal di koy jëlaale mais li ñu bëggoon a waxtaane pour ñu annoncer ko pour bii di ñëw insha allah mooy masala ma ne woon bés bu ma ko fàttee fayen yi dinañ ma dóoru kurbañ mooy ci yi nga xam ne yeneen ma lay saar saam da koo tere woon boole woon na ci lan